سورة الحاقة رسالة بالتنسي مكية كتب مثلا إذا أتنوا أو إثنان كنا وقم سماك بلو ساعات في كابه بسم الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم خير من أرض الجامعة رأي كراج خير من الله سبحانه الحاقة بالتنسي ما الحاقة معنى لقمان بالتنس وجاء يوينتني ملقمان بوبو بسم الله بهرس وما أدراك عن لقمان لا تحمل حاقة بالتنسي وجاء لقمان بوبو بسم ngir màggal ngidam ak si loo ngidam te sabab waddina samoori samoori wa haat nag haat bul xaar wax ci bés penc rek haat ak samooda waddi woon nañ bés penc rek bëgg gisuñ ko xaar wax itam nga xam ne dafay yëngal xol ya ak ak tiitaange fa ama samoodu nga fa uhlika ala gees leen bi taaxiyati ci ngelaw la di aj bi aj dëgg ga dara rek amma samuuru xaatul jibril boo xam ne kenn mës moom ci àddina moom lañ leen halage ci ci soxli wa amma haadun ndaal haad ñoom fowli to halagees na leen mbiri ci ngelaw ngelaw fortali wudi tab di baat safaraa taggat na ko alayhi ci ñoom sallallahu alayhi juróom yaari guddi ngelaw la loo xam ne ñun nag ñu ngelaw yàlla it tagg ngelaw la juróom-ñaari fan juróom-ñaari guddee seeni bëccëg muy juróom-ñaari guddee juróom-ñetti bëccëg. yàlla ci suba ci xabar ba suba juróom-ñetti fan nga fay ci weeru korite weer yi ñu nekk ba ca xabar ba ca mujj ca weer la te soo man nit ñi di way tegaloo ngelaw la su ko rëdd nag jëm ci ñoom fekk na ne ah lii xëy na ñu tawal fi rek la. yonent ba ni leen déedéet xóot ngelaw lu ne li leen di alak si la ñu ne ngelaw ñun yàlla sax mu ne ñu dara fekk ngelaw waaye ba ngelaw la di dee ñu seen seen gëlëm yi xolam bàyyi ca kaw ànd ak xob yi ñu ne ah ñu ngelaw kat xëy na mu mën am ñu dara waaye nag ku ne gas sa bopp rek defal pax ba mat la ci ndigg te ku ne mat la téeméeri mètre ñu gas ba ci ndigg ñu suul mel na lu ngelaw mënu mënu ci dara ngelaw la ñoo gudd leen dóor de te taraa ji sàngal xaw ma ni ñu ne taraa ñu duñu normal fiyaa ca jant ya daanaka ñoom ajaatu naxrin datti sabar ma leen xaawee te ñu jéem rek ñu ne ni datti sabar may di jóor waaw saraa gis nga lu ñu def ñun daa fekk ñu def kon defu ci ñoom nag da jaa ak dikk saraa ñu saraa na gannaaw ba wala xam nga waa jël xaafi ati ca mooy gare ñoom ñëpp ñëw nañ mooy saxa saw mooy na ñëw rasul rabbi yéen a borom seen saxa saw ñu tam jàpp leen ak ko sama jàpp rabia tan guddi aji tabbe inna naka ñun lan maa taxaa ba déwee lan maa taxaa ba déggee dara almaaw ndox ma ci jamono yonent yàlla noonu ba tuufaan yàlla digal asamaan muy taw suuf di ballam ndox waaw dina fees dell ndox ma boo xarak nit ñi amal naa kon waral nañuy bàyyi seen si jaar yéen ca gaal ga de man yàlla maa leen musal waaw maa jox yonent yàlla noonu gaal goo xam ne ñu ko ñu ko ñu def ci àddina gannaaw gi daw yoonu daweeti mu ne yàlla ngi nanu def ko trétr ma dugwaat la sumu ñaan leen watan ya xay wattu ko usni napp waaye suñu daaji ah, wattu de waaye fay saama fi xandam waleef ne fi sóori ca bufte ba waaye des buñu walee bufte nag wari na ñaaral ba na ñëpp dem tey ca yàlla naf ka suñu wal waaye da suñu daaji guddi gann te israfi la ko wan waxu ñu deti tey yëkk lar ne suuf wal jibaalo daji fa dukkata fa makkaleef leen dakka tamit makkale waaye da suñu guddi gann yàlla digal malaaka yi ñu yëkkati suuf si ndem yàgg far ko dóor ci suuf rek mu daanu toj waaye fekkee ku tënne naaw bi jaww ji dootoo gis te yow mi ngi ko keroog waxaat lay taxaw ala waxaati bés penc la keroog pencam yàlla taxaw la yàlla pencam jaam ne ku ne da nga taxaw ci kanam yàlla ci daal di dox sa diggante ak moom da nga wax ak moom ci lu dul am tam bëreet wal bu malaaka i yaa ñu xoole ne leen dem leen pénc ñu ne fi ñuy jaar yàlla ne ku ne a xotti fa mu rek asamaan si xalaatu na ko ñu xotti asamaan si ay xotteeku xotteeku mu def ay lëgeen lëgeen keroog pénc yàlla taxaw de te moom asamaan yow may mbébét keroog waaye suñu aju daaw bi la keroog asamaan dana ñàkk fa lool ay sagal sagal lay doon ngal malaku a ya waaw jaww waaw ji nekk lañ koy nag ñuy taxaw ci boor yi fi asamaan suuf ñoom ñu ngay xaaral ci ci ñun yëpp waaye xam nañu ko yéen a xar sa bi ca xaaral si borom sa kooku am ko seen yow mii fi mu defee keroog sama ñetti juróom-ñetti malaaka rek juróom-ñetti malaaka wala juróom-ñetti sattay malaaka ñoo sa yàlla ñu am nañu ne mu wala ñu ñëwee de. yow mii fi mu defee keroog keroog a def na gaara leen yéen ñun ñii laa tax faa min kum ci yéen xaafi yéen mu aju nëbb de keroog ñëpp danañ génn de wisit bu mag ku nekk ñu laaj lépp fu mu mës a jaar dara du jënd ku nekk daañu la taxawal ci kanam yàlla malaaka ngi taxaw ñu yéete parce que ngi taxaw li ñuy peese it fi mu yéete xaw ku taxaw ñu ne diw doomu diw ak diw dëgg sangam moom la ñuy misaal ay yiwam la ngeen ay ñaawteefam wala ay ñaawteefam ay yiwam peese nañu ay ay yiwam la ngeen ay ñaawteefam wala ay ñaawteefam lang na ay niram texea dina texea di goo xam ne dootu texe mukk wala texe na texe goo xam ne dootu texea di mukk kooku ñi seen magasin bi yàlla yi defoon téere jëfi hubbeeku téere yi naaw jëm ci mbindeef yi ku nekk sa téere dana ñëw dugg ci sa loxo ñi nangoo ndeyjoor yàlla nañ ci yàlla boole demal jànna ñi nangoo càmmooy ñi nangoo ca seen gannaaw ci gannaaw sallallahu alayhi wa moom la yàlla wax ne fa amma man utiya ndaw ka na ko kitaaboo téeréem bi yamini ci ndeyjooram fa yaqulu dana wax ne aw mu jàpp leen kitaab yi téere sama kadawoo jàng leen kitaab yi téere sama kooku moom dafay kontaan de ñëw leen waaye seet sama téeréem bi man jàng leen man fexe naa Omar ibn Khattab mooy njëkk a nangu téere jëfam ci loxo ndeyjooram di taxaw tiitaru nag ñëw leen seet sama téere man xamoon naa ne bés bii inni naka man danantu xool woon naa ani naka man mu laaxin aji dajale ay hisaab yi ak hisaab sama foofu moom borom téere boobu yéen sa tina aji nekk la ci dund raadiyatin bu di buñ gërëm ci jannatin aji nekk la ci aljana aaliyatin bi daaji kawe xutuufaay meññatam daaniyatin way jariñ lañu ba ku jékki tolloog moom ku taxaw tolloog moom ku tëdd tolloog moom ñoom ñooñu aljana ngoo kuloo lekk leen wasraboo naan leen ani an bit mu ngeen di ñuy bakkeel lekk leen naan leen lekk koo xam ne ne jàmmar man ñu naan yi am di ngeen yooyu yaa tayumbe dina asaftum ca la ngeen dawaloon fi la yaa ngi ca bési alxaaliyat yéen yooyu léegi loolu nag yéen a ko lebleewoon bési a ci jaamu seen borom fay gi na tey wala fi la yaa ngi ca bési alxaaliyat yéen ku ñam dese ngeen doon xoor seen bëccëg yi nga xam ne tey dara daaw leen ko mos ci ñam ak naan loolu moo leen may lii tey ñooñu ñoom dem nañu aljana ñu ne moo jaa bi Omar di jëkk nangu téeréem ana fu Babacar ñu ne Babacar moom malaaka yi def nañ ko wa amma man utiya ndaal ku joxeem na ko kitaaba wa téeréem bi ci maal yi ci càmmoñam koo xam nag ne téeréet jëfam dañ ko koy jox ci loxol càmmoñam malaakaay ñëw dëbb loxol càmmoñam ci xolam guddi ko mu génn ci gannaaw ga mu ko far kanam ba wal ba ci gannaaw ñu ne ko téere bi nga koy jàngee ci sa gannaaw na nga joxewoon téere bi yàlla ba gannaaw ay te bii nag ko sa gannaaw fa yaqulu dana mu wax ne yaa laytani xelente man lam uta joxe fu ma kitaab yi téere sama rek feeg eh, eh, man xelente bu ñu ma jox bii téere bu bon walam adri xamuma maa xisaab yéen i xisaab sama man de xamuma tey nii sama bi yàlla sa xelente nekk dee al kaanati mu nekk al xaab yada di aji dab dund ba xelente ba ma dee rek ma wéy mu wéy de noonu sama dund ja faw te du ma dekk tey jub téere bi de maa maa ana lu jariñ na ko ami ci man maal yaa la sama moo sama alal jawar ci àdduna lu may jëriñ alaka alaku na ami ci man sultaan ye aw lay sama léegi amoo yenn lay mu ngay tebatu noonu gune bu wax buur daal ne xusuwu jàpp leen ko laa wax bu ne xusuwu rek juróom-ñaar fukk ak junne te dangoo gi malaaka ku ne nga ngëp calala wen duni bu guddee juróom-ñaar fukki calala juróom-ñaar fukki xasab buur ne xusuwu jàpp leen ko malaaka yi jëkkante ko nëpp ko xulloohu gax leen ko jañ leen ko te gax ko suma salloohu topp xar fa leen ko aljahiim a jahiim de famille yéen ma ko ca digg safara su ma fii sidratin topp ci càll la sarwaxa xasabu am sabaa na juróom ñaar fukk ak am ci xasabu ci xasabu malaaka la axkat ko xarfe ko xeew leen ko ci càll la bu guddee juróom ñaar fukki xasab ci xasabu malaayika ñu ne ngir naka moom kaana nekkoon na mu laa yéen ñu gëm ci bi laa jaala ala si ka aji màgg di ko ko tegal loolu nag dafa gëmu ko gëmu doon yàlla ci àddina buñ ne yàlla mu takk keneen ala taam miskin ci leer miskin te it saamaara itam du jox ndox miskin balay sa defoo moo tax déet ñaal ko alyawma ci tey xaaw naa fi de xamimun xarit taamun du jaagen ñam ilaa min qislinin dara tukkee ci dëtti wàñjar rek moo tax tey du am ñam wu lekk lu mooy dëtti wàñjar gi lekk ci dënnam rek ñu tàngalal ko ko ko sax rek ñu butti xale sam kooku rek mooy ñamam de bu nekkee leen a lekk laa yàquloo lekk ci ko moom ñamu bon woowu di dal xaasi woon ndale way weddi ñu yàlla de woowu ñamu day kenn du ko lekk nu muy xéefar walaa wax mu dara ma génn bi maa tub sirona jël la ko ci mbindee lu bari la wa maa laa tub sirona ak la ngeen gis ci ak mbindee yi nga xam ne du ngeen leen gis lu ma doon génn inna woo naka moom alquran bi le la qawlu rasulin wax yonent la karim bu daa ji tadde téere bi wax la joo xam ne yàllaa ko yónni yonentam bu tedd bi bi xawli taarin muy waxe aji way xalilan gëm gu dee aji néew maa tuminuna ak gëm teena wala bi xawli kaahinin du jaagen muy waxi bu xaaba xalilan waadu gu dee aji néew maa tasakarona ak waadu teena ten fiinu nag wasallamu min rabbil alamina ci ci yàlla mbindee fi alquran bi de wasal la koo xam ne ma nga ko ci yàlla mbindee fi de jooju moo jëkk sabab sidina Umar ibn Xattaab jàng jëm ci lislaam bu tat la woon ci jullit ñi ba mu nekkee di xéefar ba mas naa dóor si dina Abubakar bu jublu ko rey mas na koo dóor ba mu comme moom si dina Abubakar ñëwee ko indi waaw ci kadam xaa abo xaa fa baayam ne léegi nag ah Abubakar day lim ne neexuma waaye nag duma ma mukk ñu rey ko nañ ma sàmmal Omar ibn Xattaab rek bu Babakar di dee ma di ko rey ñu ñu fanaana taxawal si dina Omar di ko sàmm ba xam Babakar dana dee am déet su Babakar dee ñu rey ko su Babakar dee woon nag ñu fa ko bàyyi ba mu jël jotee nag Abubakar a wax ana ndeyam ak baayam ne ko lu la dal dalati na la fii nga xam ne nii la dal moo la ko teg amuloo looy laaj lu mooy moom indil ko naan ne ko naanal mu ne du ma lekk du ma naan te te du ma sono ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndeyam ak baayam daal di bëgg mu lekk nag ñu indi ko ba ca daaru lal xam waaw ñu toog ñoom ca buntu ba booba jébbaloogul ñu dugg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko lépp lépp fayox na te yaa ngi mucc rek waaw dara xewul def waaye ñaanal ñaanal ma sama ñaari dof ñaari ci buntu ba ndax yàlla jubal leen waaw moo tax jébbal nañ gannaaw ba rek gannaaw ga nag la Omar génn guddi yeneen tamit ci guddi di jàng alxuraan ci kaw mu ne waaw man da xaw Muhammad li muy wax lu mu la waaye lii way rek la Muhammad waykat la te sant yonent naa wama huwa bi qawli shaa'irin qaliilan maa tu'minuun mu ne moo waay waa ji dafay buxaalu am ba ni may wax ak sama bakkan mu di ko dégg mu ne wala bi qawli kaahinin qaliilan maa tazakkaruun mu ne moo def li lu mu doon boos tanziilun min rabbil aalamiin booba la Omar jëkk a jàng jëm ci lislaam benn mu buur ne wala taqawala donte waxtu woon na yonent ba alaynaa waral nu baada la xaaw yi ni leen ni wax su fekkoon yonent bi waxal na yàlla lu mu waxut laa xas naa kon tey ñu jàpp ko laa xas naa kon tey ñu jàpp minu ci moom bil yamini de kon yàlla daal di ko xaalat léegi ci kaw kattan su ma la kattanaa topp nu doon minu ci moom alwatina mum xolam de bu waxoon lu yàlla waxul rek noonu la ko yàlla wama minkum sa déet kenn ci yéen wama minkum déet ci yéen min aabin kenn aaji dinañu di way tere laanu ci mbugalam yàlla de way na woo naka moom alquran la taskirat nag waat la lil mu taqi na ñeel way ragal yàlla de way naa naka nun danaa la mu san mu xam anna minkum nag aaji nekk la ci lenn fi am mu katti dina way wedde alquran ak way dëggal way na woo naka moom alquran la hasratun ak lay ci laaw ceefi dana ci xéefade way na woo naka moom alquran la aqul yaqin dëggal xoolu la de sa sabbi sa baral bismi rabbika borom sa ala si ni ka daaji màgg de